المرمد والباء يوم جاء الغلب تقول وبالميت من أحمد يقال نداء والزيارة تدعى وسالم الأمان والإلقى الكرامة والرباء وتولت وما رآه ومن أين ترى الشمس مغلة أم جاء والزيارة بنا وسالم الأمان كرامة ولباء ثم سمت له اليهودية ساعة وكم سمت وكان الضياء وإلى ربنا وسالم ألاما وللخلق رحمة ولباء وهذا أدرى ما في مثال لنلقي لقاؤه إخطاء وإلى ربنا وسالم yonent bi nag sallallahu alayhi wa bu yàlla masa yónni daf lay jox kéemtaan goo xam ne dana dëppoog sa jamono ñépp ñu am xel danañ xam ne rek lii di jëfi mbindeef de su ko defee rek loola moo taxaw taxawaay yàlla mu taxaw ne sama yonent bi wax na dëgg lépp lu wax maa ko wax yonent yàlla Muusa dafa dajewoon ak jamonoy njabar misra njabar rek lañ fonk moo tax yàlla jox ko xet woo xam ne su ko ngëbee muy xet su ko sànnee mu nekk jaani ñangoor su ko jàppaatee mu dellu nekk xet loolu moo gisaat la goo xam ne dafa xaw a xeetoog njabar la nga xam ne moo xewoon ci jamonoy Muusaa de yonent yàlla Isaa ba ko yàlla yónni daf ko yónni ci jamono joo xam ne ay mbas dafa bari ak i feebar yoo xam ne kenn mësu koo gis ci àddina docteur rek lañ fonk ca jooja jamono yàlla daal di ko jox moom itam mu ji saat mujisaat kéemtaan koo xam ne ku feebar su la raayee rek nga wét ku silmaxa su la raayee say bët dellu mel na meloon ku amee jàngoro ju rëy ji su la nga dellu mel na nga meloon ku dee sax bu ko neexee mu dekkal la ñu xam ne lii du du du mbidam doomu aadama mbidam yàlla la de yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónni ko ci yaaram yaaram ñoom fasaa ak baraaxa rek lañuy ñuy tiitaroo wax ju héemu nga lakk ci arab lakk yoo xam ne ku ko dégg rek mu héem la loolu mooy seen tiitar moom it yàlla jox ko alquran mu lottal way jëkk ak way mujj kenn mës na gis ci àddina lu fasaaxaani alquran ak lu balaaxaani moom ak nose bi nga xam ne tey moom la moom la alquran la mboo def yàlla wax na ne kulay ni tamaati lin suwal jinnu ala an yaatoo bi misli hadal qur'ani laa yaatoona bi misli wala kana ba'dhum li ba'din zahiran bu nit ak jinne daje dajewoon bëgg a def lu mel ni kaamil bi koy danañ ca lottu duñ ko mën de ñu nangu loolu mu ne faatu bi hasri suwarin misli muftarayaatin indi leen fukki saar sax waxawtuma kaamil bi fukki saar ñu lottu ca de mu ne faatu bi suratin misli indi leen wenn saar rek loolu yi lot nañ ca wenn saar wu day inaatee naakal kawsara nit ñi lot nañ ci def ko mu mel ne alxuraan rek te inaatee naakal kawsara yetti aaya la kon yetti aaya yu nekk ci alxuraan kéemtaan la ci kéemtaan yi yonent bi sallallahu alayhi te alxuraan mat na juróom benn junne ak juróom ñaar fukki junne ak benn ci aaya kon alxuraan lamboona lu ëpp ñaari junne yi ci mujjisaat de ñetti aaya yu ne mujjisaat la te juróom benn junne la ak lu topp wan mat na ñaari junne kéemtaan alxuraan rek li gën a xéemu ci alquran nag mooy wàcc gi mu wàcc ci yonent gi nga xam ne moom lu muy la yonent mës da jàng mën da bind turam muhammad sax boo ko bindee jox ko mënu koo jàng mënu koo bind ba noppi téere bii wàcc ci moom lottal way jëkk ak way mujj de nga xam ne ku fasaak ku lott ñoo xem ñoo fi ci wetu alxuraan de kenn mënu cee def lu mel ne alxuraan de ba nga xamee ne téere boobu wàcc na ci moom loolu rekk waroon naa doy pour ñu gëm ko de ni ko yàlla bindee moom ci boppam jikko yi nga xam ne moom la ko yàlla jikkoole loolu rekk doyoon na waa pour ñu gëm ko de ñoo ko tuddal seen bopp Lamine ñoo waxal seen bopp ne mës da nar ba nga xamee ne yónni nañ ko sallallahu alayhi wa sallam te muy bind jëm ci buur yi ba leetaram di dem ci xiraq la ki nga xam ne mooy Kaysar fa la fekk mbooloo ci Quraysh Abu Sufyaan nga ca ba leetaram yonent bi ñëwee ci Kaysar mu ne xool leen ma ci dëkk bi képp ku fi dëkk Makka ñu woo waa Makka yépp ñu daje ci kër nguur ga mu ne leen ku ko ci gën a jege Abi Sufyaan ne man fekk na booba ku bokk ci Bani ma Manaaf moom rek a ca moom rek a fa teew de mu ne leen dama leen di laaj waa waajile ne mbooloo bi déglu leen ko kat moom laay laaj moom mi ko gën a jege su waxee dëgg na leen dëgg la su fenee na leen ko fenn yaaram nag ñu wax ko fenkat rek moom la gën a bañ ci àddina Abu Sufyaan ne su taxutu nag loolu danaa fen fen yu bari waaye daal ragal naa ñu nettali ay fen jële ko ci man rek moo tax ma muñ ma takk sama dënn rek wax dëgg de mu ne ko dama lay laaj waa ji le nga xam ne moo feeñ ci yéen di xoote ne ab yonant la moom laa leen di bëgg a laaj ndax am naa askan wu mbokk ci yéen ah mu ne waaw moom koy borom askan la mu ne waaw ndax ay maamam dañ doon buur mu ne mukk mas naa am maam ju buur mu ne ndax kenn mës naa wax loolu ci yéen mu ne kenn mësu koo wax ci ñun ndax daana fen ñu ne mës da fen mësuñ koo xamal wet na fen de mu ne waaw ndax ñun ñaa ngi koy topp mu ne waaw néew ji doole yee koy toppam am ñu rëy ñu rëy lu ñi mu ne néew di jo néew di joole yi ñoo koy topp mu ne waaw ndax dangeen ngeen moom ñu ne waaw na seen xare mel mu ne xay xay loola bu tayee ñu gañe ko boole lëgee mu gañe ñu waaye kenn mën da am woon la gannaaw kenn mën da damaraayam de mu ne waaw ndax dana xuruj ah mu ne mosuñoo xuruj ci la wéyoon de waaye ci diggante bii nag ñi nga waxante waxante boo xam ne xamuñ dana xurujam déet mu ne rek laa mën a borxole si mbaat su ma ko xam su ma ko coppatee tuuti mu ne ah ngi toll ci xóolwante gu xam ne xamuñ nam cee def ne waaw lu muy wax lu mu leen di digal daf ñoo digal ne nañ bàyyi suñu buñ jaamooti doj yiñ doon suñ bàyyi doon jaamu nañ jaamu yàlla rek te nañuy wax dëgg te nañu fegu bàyyi njaaloo te nañuy matal wëlëre de te nañuy jokk ak bokk mu ne waaw ñi ko topp danañ ko topp ba mu yàgg ñu murtat ngir sikk dara ca diine je ñu ne ko musu musul am moom kay koo xas sopp kay bët bu set nga atan koo jote sa bopp ak sa ndey ak sa baay mu ne ko laaj naa la ndax waa ji borom askan la nga ne waaw yàlla ku muy yónni fay fekk nga am askan laaj naa la ndax ay baayam ay buur def jene woon nga ne déedéet su fekkoon doomi buur la doomi buur a gën a bëgg nguur ma ne dafay wut ak pal rek nga ne doonut ak pal ku doonut ak pal xelam du nekk ci pal laaj naa la ndax ñu doxadi ñee koy topp am ñu rëy ñi nga ne ñu doxadi ñee koy topp loolu xaata yàlla yonentu bu bu fi yàlla mas a way doo di nit ñi ñoo koy topp yére yi ñu dañuy bañ de ba xalaku laaj naa la lu muy digle nga ne topp yàlla ak wax dëgg ak fegu laaj naa la ndax dana huruj nga ne du huruj laaj naa la ndax ñu koy topp danañ murtat ngir sikk diine nga ne déedéet su fekkee li nga may wax dëgg la waxuma makka ga ngeen di xëccook moom de waaye fii ma teg sama tànk yi dana ko moom de man day su ma wóoroon ne mën naa jot ci moom maay raxas tànkam ya te maay maay dàllam ya de xamoon naa nag ne ab yonent dina ñëw waaye mu ne foofa coow jib cee néeg ba bañ génnee abi sufyaan ne bisimila ibnu abi kabsata mile ñuy weranteeg moom ca makka buur room di ko ragal fii ci room ah man kii jaaxal na ma nag mais foofa la sama bakkan tàmbalee di mokk benn ma yàlla jubal ma ma dugg ci diine lislaam de loolu mooy waaw li nga xam ne moom la leen yonent bi xoo sallallahu alayhi wa sallam alquran nag nose bi nga xam ne ne la ko yàlla nose doy na ca Utbata ibnu Rabiata ci kilifa Makka yi la bokk waa Makka dañ daje bés ne ko Utbata jógal waxal suñ digganteeg waa ji ne demal seeti ko yow dara mënu laa tëxa lijjanti na dem su waa ji bëggee nguur ñu fal ko muy suñu buur su bëggee alal ñu dajale suñu alal yëpp jox ko ba mu gën a riis ci àddina su bëggee jigéen ñu dajale jigéen ñu rafet ñëpp jox ko su fekkee jinee ko jàpp ñu dajale xalal wutal ko docteur yi ko faj waaye na bàyyi lii muy wax mat ba te ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko musumaa gis mburtu soo xam ne gaaxe na ni yow ci makka ci ci sa giit tasaare nga suñ mbooloo mi noonu la nga ñu indi nga diina juñ xamut yàgg na sa baay abdullahi yonent noppi mu ne ko yàgg na abdul mutalib yonent noppi sallallahu alayhi wa mu su fekkee sa baay ak sa maam ñoo la gën a ñoom waxu ñoon lii xërëm yi lañ doon jaamu su fekkee da ngaa xoote na yaa leen gën nag waxal yonent tontu ko de wax ba àggal yonent ne ko àggal nga mu ne ko waaw yonent ne bismillahir rahmanir rahim hamim kitaabun fussilat ayaatuhu jàng saaru tafsil ba àgg ci fa in aradoo fa qul andartukum saaqatan mithla saaqati aadin wa samuuda mu muy karkar yi loxo te gémmiñ ak yonent bi ne ko lënt lu naa la bokk giñ bokk bul waxati de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ko mu ñibbisi waa Makka nga toogoon di ko nekk mu teggi leen dem ci néegam tëdd tëj tëj tëj néegam xam ñetti fan ñëw ci ñoom ñu ñëw seetsi ko ne ko at ba tey yow lu xew yow ñëwee ne la di ne nga ñëw toggi ñu waxula ak ñun dara yow kat danga mel ni ku bëgg a jàng kat yow woykat ab woykat rek mën na laa jëmmal xam ne yaa fi dàq way mu ne leen woy xam ngeen ne maa fi dàq way xeeti way yépp xam naa ko wax ji ma dégg du way de ñu ne ko daf laa jabar mu ne lii du jabar ñu ne ko waaje daf laa jabar rek mu ne jabar du way du mbuxaaba du njinne wax leen leneen dal di mer nag ne leen ngeen di wax ne Muhammad ab jabar la mas ngeen koo gis muy mocc ka fas xam ngeen ne kii du jabar de ngeen moom Muhammad waykat la xam ngeen ne maa fi dàq way xam naa rajas xam naa asaj xam naa baaru yépp xam naa ko ci way waaye mosuma gis wax ju mel ni wax ji Muhammad di wax de wax jii suuf gi am na ren te kaw gi am na taar te am na meññat wax jii day fay féete kaw ba faw waaye wax du ko féete kaw di caa dina moom xot ba te noonu la te moo wax loolu wali mu xayrata wax na lu demee noonu gannaaw ga waaye ñoom ñëpp te réwut bëgg ak càng ak bëgg àddina rek fekk na leen ba tax nangu ñoo topp yonent bi sallallahu alayhi wa de ba nga xamee nag ne yonent sallallahu alayhi wa sallam génn na ka dem ma madina nag ba am ñaari at nag yàlla jox ko ndigal nag mu xeex ak ñoom nag ca la xeex yi tàmbali nag yonent leen yónnee ay njàngal di xeex ak ñoom de lor ju nekk nag lor nañ ko ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la waykat bi di wax ne bul jortu bi noonu yi di lor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla def koo seetaan wala def ko wacc yàlla seetaanu ko wacc ko jépp lor ju ko jot jotoon na yonent yi nga xam ne ñoo ko jëkkoon <coughs> ndax mbir mu tat natt bu tat kooku fay fooralu nit ak yàlla daf koy yokk maqaama rek tey de daldi léeb bu fekkoon ne wurus wurusu ngalam lakk ko ci safara dana wàññi dara jaam bon kenn du taamu balaa ngaa jariñoo sa wurus def ko ci safara la ni nga xam ne ni la safara di sellale wurus nag noonu la nattu di sellale nit yàlla de moo tax yàlla di nangu yenn jamono yi nit yàlla yi nattu di leen laal waaye xam ngeen nag ne bëri na loxo lu jóg jëm ci yonent bi yàllaa ko fekk de te booba xéefar yi bëri nañ te booba lu nekkat ñame nañ ko su fekkoon yàlla seetaan na ko kon xéefar yi boobu nañ ko de nit ñëwoon na bëgg koo rey sa xawras yoot na yonent bi sallallahu alayhi ci xareb zaati anmar bañ xaree ba xare ba jeex yonent jàll xurwa dem ba sori saabaam ya gis genn garab mu wekk fa jaaseem su meeku di sangu xawras séen ko ne Muhammad a nga na lee sori saabaam ya yàlla na ma yàlla rey suma ko rey tey dal di fab jaaseem rek di raam di di watatu di watatu baag si yonent sallallahu alayhi wasallam fa mu fekk fa ne kuy dox sama yow Muhammad tey kuy tere ma rey la de yonent ne ko yàllaay dox sama diggante yow mu xacc jaasi ja rek loxo ba lox mu ànd ak ja daanu ci suuf yonentu sol yëreem dal di ñëw fab jaasi ja xacc ne ko kuy dox sama diggante yow mu ne kenn mbaax rek de <laughs> yonentu ne ko waaye man maa yow mbaax sànni jaasi ja bàyyi ko booba bu yónn bu yàlla nangoo na jaasi ja bu yàlla nangoo woon kon keroog foofu la ba kanam yonentu di am Abu Jaalin ba mu ne dana rey yonentu ba sallallahu alayhi wasallam loo su kuyel gëlëm moo ko dogandu loo xam ne ŋaamu ko waa ngi ca asamaan ña ŋaamu suuf waa ngay tege ci bopp bi yonent ba sallallahu alayhi wa sallam de ana ummu jamil jabari abu lahab ba tabbat yada abi lahab in wàccee ummu jamil jabari abi lahab dafa ne muhammad man lay xas dal di xenu tëngab doj ne fu ma fekk yonent rek toj boppam de te kenn du ko mën a faj di dox ba ñëw fekk yonent a ngi toog mu romb ko ñëw gis naa Abubakar mi den nag moom naa ko ana sa wan ma ko ba ma rey ko de abu abubakar naa yonent gisul la mu ne na may gisee ndax fil ma xam naa gis jan mu dëdd rek naa su ma ko gisoon tey ma toj boppam de waaye gisu ko de ca xareeb xaybar ca xaybar yonent sallallahu alayhi dafa ànd ak sidina Abubakar ak sidina Ali ak ci saaba yi booba ñu ngi xóoloon teg yahood yi bu yahood xamee soxla ñëw ci julli ñi julli ñi dimbali leen su julli ñi xamee soxla ñoo it dem yahood yi dimbali leen yonent di dajale doyee joo xam ne daf ko bëgg a fayal nit ne nañ dem ci yahood yi ñu dimbale ñu ba ñëwee rek yahood ya daal di dem ne ñu dem booltoo waaw sakkal ko doye ji dem benn waaye ñu diisoo rek ne ana kuy dem yéeg ci kaw machine walukaay bi tiim kër néeg bi na ko fay fab rek tiim ko toj boppam benn yoon rek ñu noppalu jibril ñoo wax ko ko yonent rek yonent daal di ñibbi Madina taggu sax ñu màndatoon bañ seetee xam ne yonent bi dem na xam ne liñ doon fexe nag rek sidina Abubakar muñ ak sidina Ali ñaanu nag moom mu muñ gisuñ dara ñu ñëw fekk si yonente sallallahu alayhi wasallam yonente wax leen li xew ñu del si yeneen yoonu ñaareel Zaynab bintu Haris dégg na ne yonente bëgg yàpp te yàpp gàtt la ci gën a bëgg te tànk yee la ci gën a bëgg mu dal di rey gàttam poson ko poson poson ba nga xam ne ku ca lekk tib rek ñu bi ko wàjj rek ñëw tegal yonente sallallahu alayhi wasallam ne ko sama at yaa ngoog di fab rek mat waaw gàtt ba wax ñëpp yi dégg ne bul ma lekk posone na ci man de yonent ne yëkkati leen seen loxo gàtt bi ne ne posone ci nekk de waaye tibb booba mu jasexoon waaw mujj na def ay jëyit nii ci waaw denq la ñam yi moom yonent sallallahu alayhi wasallam waaw ba ci hoppi hoppam ci mu génne àddina na ne poson ba ma lekkoon ca xeebar dañu di ma di ma daane ba léegi yëg naa ne dog na sama mbuum xol gi de yahood lépp luy ay ci àddina ci ñoom la bàyyeekoo de ne nañ ñoo rey Insa yàlla wax na ne waxuñ dëgg moom moo yëkkati Insa laqi ko ci asamaan waaye ñoo rey Yaxya de yonent yàlla Muhammad itam ñoo ko doon fexe rey de kiis ci xeet gu yàlla bind mooy yahud bani Israël moo tax yàlla bari nettali seen xabaar ci alxuraan seen xisa wallam yépp nettali nañ ko pour ñu xam seen mbon rek lu yàlla bind ci àddina ñoo ci xées te xay wu ne ci àddina ci ñoom la bàyyi ko ci ñoom lay dellu de yàlla na leen yàlla rëbb allahumma salli ala sayidina muhammadin fatihima لما Bye. الناس والسيدات فيه إماء ولربنا سالم الأمان وللقلب رمض غلباء وزن سفيرته ومعاني اجتماعا إن هزمين الجلاء من محاسن يمضيها عليك الإنذار والإمساك يا ربنا سالم الأمان ولخلقنا مغرب كل وقت له ابتدأ من نعمة الله عليه فاتقل بذكره

السماء ساءة أيام Akbar ما